ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walaw ittaba'a al-haqqu ahwaa'ahum walaw ittaba'a al-haqqu ahwaa'ahum lafasadati as-samaawaatu wal-ard lafasadati as-samaawaatu wal-ardu wa man fiihin bal aataynaahum bi dikrihim wahum fahum an dikrihim muridun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ne walaw ittaba alxaq ci laayaab juróom mu ne walaw ittaba te gis nga bu toppoon alxaqu dëgg ji di alquraan cëy bu toppoon ahwaahum seen bànneex yi nga xamante ne nii teguwut ci dara mooy bànneex yéefér moom ma ne jullit sax bu sàggan jullit kese bu toppee bànnee day alku yàlla tere nag nga naan muy yéeférub Quraysh bi wala wi tama bu toppoon alxaqu borom bi mi nga xam ne mooy dëgg bu leen toppoon ñoom ci leen neex daal mooy ne borom bi da ngaa am yàlla yu bari yu yuñ la war a bokkaaleel mu ne kon ay ca wala mu ne wala wi bu toppoon alxaqu alquran ji ahwaahum li nga xamante ne mooy seen neen yi seen bakkan yi seen bakkanu seen bànneexu bakkan yi waaye wala wi taba bu toppoon alxaqu seydina muhammad nii nga xam ne suñu boroom a ko yónni ci dëgg alayhi salaatu wassalaam cey bu toppoon ahwaahum seen caaxaan yi nga xam ne comme niñ ko waxoon bii passé ba ñoom abu ñu ñee doon ko amaduwe doon ko wax naan ko waaye yow jëlal ñu ci ñoom yow abu taalib ci moom ñu nit ñu am lu ñu ko jox na jàpp na am lu mu bàyyi daal ñu bàyyi chacun daal li ko ko tubaab bi di wax doit laisser une part de sa vérité daal bu ko defee daal ku nekk daal sa partie ci li nga xam ne mooy sa dëgg da nga koo war a bàyyi ngir ñu mën a juboo mu ne cëy bu lool amoon la fasadati samaawaatu wat naa de kon daa yi day yàqu wal ardu ak suuf wa man fiihinna ñi nekk ñoom ñépp mooy àddina bee salfaañoo ci saase parce que loolu mooy borom bi noonu la binde mbir yi la teg mooy maandu la teg li nga xamante ni moom lañ tabaxe àddina li nga xam ne asamaan ak suuf ci maandute la teg te maandute manula ànd ak topp dëgg di topp dëgg lii ay caaxaan bu dëgg toppee caaxaan rek mooy àddina bi yàqu na kon nag affaire baa ngi noonu le moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ko saxaaba bi wax laajee ne ko mata saa mu ne ko idaa duyyaatil amaana fantadiri saa voilà <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ne ko ida duyyaatil amaana mooy bés boo xamante ne nii gis nga ñu daal di sànq li nga xamante ne mooy amaanatu mooy li nga xamante ne nii mooy ak kóolute koo wóolu mu daal di lay trahir mooy gaa yi ñoom dara mooy gaa yi du ñu dara matuñ matuñ dara gis koo fi nekk naan da nga koy kii ndax danga nga koo wóoru na la leer ne mooy yow yow dangaa ngaa bëgg ku la trahir kooku nag mu ne yoogu moom bu amee rek ida duyatil amaanatu fantadir saa na nga xaar li nga xam ne mooy saa ndax loolu la mooy gis nga boo gisee loolu xew rek mooy bu àddina bi salfaañoo moo tax suñu borom yonent ma ne saa saam ne aweer mi ne du deñ benn benn mbooloo boo xamante ne nii day nekk ci li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy dëgg mooy nekk ci lii nga xam ne moom la fi moom la fi indi moom alayhi salaatu wassalaam zaahiriina ala xaq nekk ñoo xam ne dañuy feeñ nekk ci dëgg ñoom ragaluñu képp koo xamante ne nii mooy ku leen xeex la wala guuteeg ñoom ba ba li nga xamante ne ci la leen borom bi di jële wal ñoom ci loolu la ñuy ne waaw ñoom laa yaxaafuuna fillaahi lawmata laa'im ragaluñ ci yàlla mi ñuy jaamu ñooy sànc yàlla yi ne ngërëmu yàlla gi ñuy ut loolu moom ma ne ragaluñ ci koo xamante ne nii mooy aji ŋàññaateeg aji ŋàññaate ko mu doon kon mbir maa ngi noonu wa xadiis boobu xam nga boole woon na ci voilà noonu ne la ko al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di kon nag mbir maa ngi noonu waaye mooy bon nan lañ koy wane mu ne woon mooy ila wussidal amru ila ghayri ahli loolu nag ni ñuy xame ne mooy mooy amaana kóolute mooy li nga xamante ne mooy ak kóolute ak li nga xam ne uh, mooy kóllëre voilà kóllëre gi daal di nañ koy sànq mooy bu ñu jëlee mbir yi di ko jox poste yi di ko jox ñoo xamante ne nii mooy ne ñoom mérité wuñu ko voilà népotisme kese maa ngi moom a bokk walla ñoo bokku lii wala sama mbokk la kese mooy taxa falu mooy tax a nekk la nga nekk waaye du am xam-xam du am dara kon nag mbir yaa ngi noonu kon dëgg mënu la topp caaxaan yi nga xam ne moo am ci kaw suuf même bu dee ne moo taxoon mu ne suñu borom ne woon gis nga laa yesta mu ne laa yestawil xabiis wala tayyib walaw ajabaka kasratul xabiis gis nga lu baax lu teey ak lu bon manuñoo yem même bu dee ne lu bon li dafa daf laa yéem ndax bariwaay mu ngi mel ni léegi rek àddina bi nga xam ne daanaka l'occidentalisation du monde moo am te mooy ànd ak les lots yi mu indi mërsëg lépp léegi ak bàkkaar loo xam ne lépp seen lépp presque bàkkaar la lépp lu alxuraan di tere léegi est-ce que loolu day wane ne loolu baax na suñu borom waxoon nañu bu yàgg que ne lu baax lu teey ak lu bon manuñoo yem walaw ajabaka kasratul xarit même bu dee ne gis nga waaye yow ma ne ngir bu bariwaayu mbon daf laa ndox bari bariwaay loolu mënuñoo yem kon suñu borom ne kon walaw tabal xaq tey bu doon ne dëgg ji alquran ji yonent bi waaye lu jiitu lépp borom di tabaaraka wa taala dafa toppoon ahwaahum mooy banneexu waa Quraysh yi la fasadati samaawaat ak yéeféri ba àddinay tukki waat naa ne kon asamaan yi wal ardu ak suuf yi day yàq man fi nag ñi nekk ñoom ñëp mu yóbbaale leen balli am ba des aataynaahum ñoom ñii de dikkal nañ leen jox nañ leen bi zikrihim li nga xam ne kat seen saraf la mooy ne seen teraanga la muy alquran ji ndax nag li am ba des te moom la ñu war di fàttale koo seen borom fahum waaye ñoom an zikrihim ci loolu nga xam ne seenu tudd ci la war ne bu ñu gëmoon day ndaw way gu rafet yi nga xamante ne gis ngeen saxaaba yi yëkkatu kenn rawu leen ñi nga xam ne ñooy saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam imaginer bu Abu Jahl ne woon jullit ndaw wayu rafet waaye ñoom fahum an zikrihim waaye ñoom de ñoom gis nga seen tudd koo gële muy seen alquran joo jële nga xam ne moom la leen borom bi ënd ngeen ñu mu'ridun dañ koo du mooyu suñu borom ne waa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama lay laaj am am tasaluhum xarjan wala boog ñii li tax ñoom mënuñoo nangu liñ leen di woo moo mbaa dañ leen di laaj pay fa xaraaju rabbika nañu yëg te xamal leen te yow sax xam nga kene yow li nga xam ne mooy sa payu borom xayrun moo gën de wa huwa ta moom xayrur raziqin moom mooy ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy ki moom kese sax mooy ki nga xamante ne moom mooy wërsëgalaate mooy fa xaraaju rabbika sa pay borom tiyaaba gi muy defal jaam waay waay loolu moo gën li keneen di joxe xam na ne mooy lii da leen a bëgg a wax rek ne yonent bii xam nga ne alayhi salaam sori na di leen di laaj alayhi salaatu wa salaam di leen laaj dara waaye pour rek wax leen ne leen waa daa mel ni ñoom xanaa looloo tax te borom bi moo ko gën a xam wa innaka te dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tad'uhum waat naa ne yaa ngi leen di woo te di nga leen woo yaa ngi nii di leen woo ila siratin mustaqim jëma leen ci yoon wi nga xamante ne nii mooy woonu coo wooral wi wa inna alladina bi nga leen di woo nag waaye kantaa ñi nga xam ne ñoom la yu'minuuna bil axira ñoom gëmuñu al axira gëmuñu bés pénc ñoom lan lañuy def ba nga leen di woo ani siraati lanaakibuun yoon wi nga xam ne ci nga di woowu coow wooral wi jëme ñoom de dañ koy wane ginnaaw daal di koy moytu nekk ñoo xamante ne nii mooy dañ koy dañ koy teg fële daal di nekk jéng ko uti leneen loo xamante ne mooy la seen bànneex dëppook moom walaw rahimnahum suñu boroom ne te gis nga ñoom ñi yéeféer yii gis nga li ma leen di wax gis nga bien bis bu ma leen defaloon ay xéewal wa kashafna ma bihim min dur bu ma leen defaloon yërmande mooy tegal leen mooy yërmande gi nga xam ne mooy dama leen di teggil coono yi leen dal wa naa ma bihim min dur li nga xam ne mooy li leen daloon ci ay tartar mooy maral ga leen daloon nga xam ne yéeféeru Makka yi dañu njekkoon mbir mi taroon ci ñoom ndax yonente moo ñaanoon yàlla seen kaw mbir yi taroon ci baax ba ni nga xamante ni ci la ñuy ñëw nag di ko tinu naan ko yow mii de moom danga ne woon su danga ne woon dañ laa yónni nga nekk yërmande ngir jaam yi ngir mbindeef yi waaye yow naka nag la sa sa mbokk yi ngay ñaane seen kaw ñun waa Quraysh ñii waa Mudar ba lii daal ñu yenente bi alayhi salatu wasallam suñu borom nag ne rahmatul ne moom moom gis nga bu ma leen yërëmoon sax ba teggi leen mooy metti googu maa kasaf naa ñu wuñil leen maa bihim li nekk ci ñoom min durriñ ci ay tar tar ak mettit loolu la la juu leen ko teggilee rek dañuy gaaw delluwaat dawaat nu mu gën a gaawe delluwaat fii tughyanihim mooy nekk ba pare la laj bu continuer mooy dañuy dañuy dañuy wëy daal di israat continuer fii tughyanihim ci seen mbeewte gi ñu nekk ak ci seen réer gi ñu nekk di ma moy waaye rek di moy alquran ya'mahuna ci la ñuy nekk di dengi dengi di continuer mooy yéeféer moom de façon ki ki nga xam ne borom bi xam na ci moom ne du gëm mukk mooy ne mbugal yu ko man di dal mu am bu ma ci génnoon daa def leneen buy delluwaat gis nga gars bi fi ne corona bi nii cëpp gars yi ku nekk doon wax naa dinañ changer ñuy doxal waaye ma ne dara lañ changer wul mbir mi leer na mooy changer wul ku nekk ba mu kiiwee waaye yow ut euh, recherche de profit bi mooy commencer waat mooy daw entre ko pour la bénéfice bénéfice. à l'encontre de ay climat yooyu sax yoon newu ci ak nan la ñuy kiiwee yooyu yëpp mooy wax yoo xam ne ku xamul alquran mooy gëm wax yu mel noonu le waaye mooy alquran jàngal nañu yëpp ni gis nga li leen dal ci coono ak ay natt yu ma leen teg bés bu ma ko teggi woon kese yërëm leen teggi ko mooy dañuy delluwaat mujjaat ba pare continuer waat ci seen ndeew te giñ newoon na di ci dellu di ci dengi dengi mu ne wala nga dëgg-dëgg xam naa hum jàppoon naa leen ñoom yéegaru màkke yi bil adaabi ci mbugal nii famastakanu li rabbihim mais nag ñoom ñoom li doy waar ci ñoom mooy ne mbugal moom ba mu leen dalee doy mooy toroxaloo toroxluwuñu ngir seen boroom de wàcc seen bopp dam seen laaf yi ngir seen boroom ñu ko de wama yatadarraun te taxu leen sax nekk laay di di di di di toroxlu di ngir delluwaat seen boroom am leen ngir dellu ci seen goroom ci ay ja ay ja ay ñaan ay ñaan di ko delloo njëkkal ci li nga xam ne loolu la leen defoon mooy mbugal ma mu leen tegoon nga xam ne dóor na leen ko ñenn ñi banaan waaye xee mooy fii bi muy wax mooy xiif gi ñu doon wax cinq ne xat mooy ne walaqad axadnaahum bil adab tegoon naa leen mbugal mi nga xam ne maral ba nga xam ne dara amatu fa ñoom waa Quraysh ba ñu sonn waaye gis nga ba mu fa mastakaanu li rabbihim newuñu fa sax di nekk laa delluwaat ci seen borom waaye wàcce seen bopp ngir seen borom wamaa yatadarraun delluwuñ ci moom sax ci ay ñaan waaye it di dellu ci moom ci li nga xamante ne delloo ko njukkal ci ay ñaan ak yooyu mu ko xatta noonu nag la ñuy continuer ba ni nga xam ne fatahna alayhim laay wàcce ci ñoom ubbi ci ñoom adaban bu baaban mbugal za adabin mbugal boo xamante buntu boo xam ne mbugalum bam mbugal la de buntu mbugal shadidin bu tar idahum fii mublisuuna bu ko defee nag bu boobaa ñu nekk ca biir mbugal mën a nekk ñoo xamante ne ni dañuy ñàkk yaakaar ci bépp yiw bu leen di laala dina xam nañ ne tay moom rëcc lu am am nañu ne lii mooy baaban za adabin bii